a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin sayyidinaa wa nabiyyinaa wa habiibinaa wa shafii'inaa muhammadin ibni abdillah wa alaa aalihi wa sahbihi wa man waalaah amma ba'du ñu ñëwaat ci téere naxu bi muy grammaire an naxu al maysuur bii weesu gisoon nañu al fa'ilu muy le sujet defoon nañu fi ñu jeexale woon ci fa'il amoon na ay exercice yoo xamante ne nii moom la ñuy corriger insha allahu taala après léegi ci exercice yooyu ci lañ jeexale woon tey nag insha allah ñu war a gis comme niñ ko waxe woon bee paase mooy ci wàllu qawaidul imla yi muy les règles de la dictée partie bi nga xam ne ci wàllu dictée la bokk tey nag comme niñ ko waxe woon bi ñu war a gis règle dictée bi ñu war a gis day dugg ba léegi ci hamza yiñ doon gis naka lañuy ñuy bindee hamza bi ndax am na yuñ ci gisoon yu bari diggante bi gisoon nañ leneen mooy naka lañuy ñuy binde euh, taa marbuta ak taa maftuha ainsi de suite gisoon nañ tamit alif al maqsuura aliful aliful maqsuura tamit gisoon nañu ko ci règle dictée yi tey nag ñuy continuer ci lancé bi li jëm ci wàllu hamza yi naka lañ leen di bind kon mu ne lii la règle bi tey ahkaamu kitaabatil hamzati mu def entre parenthèses mooy bayna qawsayni ghayri hamzatil wasli mooy ahkaamu kitaabatil hamzati attey bindu hamza bi hamza mooy hamza bi naka lañ ko boo xam ne nag mu ne xayri hamzatil wasli boo xam ne bokkul ak hamzatul wasli ngi gisoon nga xam ne yooyu hamzatul wasli dañ ne woon mooy bu ñuy def alif bi ngay bind pour booy def liaison ak dara mooy ne loolu pour liaison la moo tax ñu koy woowee hamzatul wasli alors que nag tey nag bi ñu war a gis mu ne kon attey ni ñuy bindee hamza mais hamza bi nga xam ne du hamzatul wasli mu ne kon fii awwalil kalimati nuqtatayni tuktabul hamzatu bi suuratil alifi fii awwalil kalimati nuqtatayni mooy ñaari point ay définition lay joxe mu ne mooy ci cas bi nga xam ne tey moom lañuy gis cas bi nga xam ne ci lañuy binde hamza bi mooy bu ñuy bind comme a bata a boobu noonu nga xam ne day am hamza ci kaw ñu maas ko a boobu comme ni nga xam ne noonu ñu ko binde loolu la la bëgg a wax ne naka lañu koy binde ci yan kaa alors que hamzatul wasli alif boobu di ah bata a boobu noonu hamza bi dama koy dindi mooy duma ko def ci kaw rëdd bi loolu bu ma ko dindee loolu la ñuy wax hamzatul wasli bu ma ko fi defee nag loolu la ñuy woowe am na ne benn tur buñ gisoon hamzatul qat'i moom nag façon alif boobu noonu la lay wax mu ne fii awwalil kalimati bu dee dafa nekk ci njaal beenu baat bi mooy mot bi mu ne bu dee ci premier mot début mot bi la mu ne tukk tuktabu dinañu bind alhamzatu hamza bi dañ koy bind bi suuratil alifi mooy dañuy bind hamza bi ci kaw alif mooy alif bi dañuy rëdd benn rëdd comme rëdd bu taxaw ñu def hamza ci kaw comme ni ñuy bindee a ba te a boobu noonu mu ne la lool mooy bu nekkee dafa nekk ci njaal beenu moo bi mu ne am silatun kon jàppal kaa boobu mooy ne kon ci kaa bu mel nii bu ma lay dicté ne la bindal aca bindal comme ma ne la bindal ahmadu bu ma lay ahmadu mooy danga naan xaaral ma xool ahmadu kon ci premier alkalima la nekk mooy moo bi ci la nekk kon ma ne waaw kay comme que ci premier kalima ci premier mot bi la nekk moom moo jiitu moo début mot bi ah la commencé kon léegi a boobu dama ciy def hamzatul wasli non hamza hamza boo xam ne day am damay damay bind alif def hamza ci kawam comme a ba ta a boobu kon comme ahmadu kon bu boobaa damay bind comme awu alifun baa un comme a ba alif boobu nga xam ne day am hamza benn rëdd laay def def hamza ci kaw loolu mooy bu nekkee ci début moo bi mu ne am am si si la la amsila amsilatun wala la mooy ay exemple ngi ci li ñu wax mu ne exemple araada araada araada mooy nàmm na araada bu ma koy bind comme que moo ci début am moo la boo xam ne alif bi hamza bi moo ne ci kanam la nekk kon nan laa koy bind damay bind damay rëdd benn rëdd benn alif après ma jël hamza bi def ci kaw kon noonu laa binde araada aboobu noonu laa koy binde du ma def rëdd rek bàyyi noonu après de euh, euh, maas ko noonu ci kaw rëdd bi déedéet il faut ma def hamza ci kawam bala ma ko maas mu ne beneen exemple boo xam ne bii mooy boo xam ne at la commencé léegi mu bëgg laa wax ne mbir mi du ci arrêt mais dina am u ak i mu ne kon deuxième exemple usratun wala nga ne usra comme bu nekkee ci fin bi noonu lañ koy mooy doo ko liir bu la neexee nag nga liir ko usratun wala usra léegi ci usratun kon alif bu njëkk boobu hamza bi am nga dégg nga u nan laa koy binde mu ne la bu boobaa comme que ci début moo bi la nekk moo nekk hamza hamza bi alif hamza bi ci début mot bi la nekk boobu damay def benn rëdd jël hamza bi bopp boobu di nekk noonu ci kaw mel ni ah début ah ni ñuy binde ah ci début bi noonu laay jël def ko ci kaw alif bi maas ko u muy usratun kon gis nañ boo xam ne kaa boo xam ne ala gis nañ kaaboo xam ne u léegi mu des kaa boo xam ne ila la mu ne exemple dernier exemple bi ilaa ilaa nga xam ne mooy vers bu ma nee dhahabtu ilal madrasati mooy dem naa ci école bi je vais à l'école day tekki ilaa day tekki ilaa mooy a boobu dhahabtu ila suuqi mooy dem naa fële marché bi au marché ilaa boobu di tekki nga xam ne mooy dem na comme mooy direction la lay joxe fa nga jëm mu ne ilaa boobu ma koy bi xam nga i nga dégg i boobu da ngay def benn alif nga jël hamza def ko ca suuf nag ndax bii du nekk ci kaw ndax i ca suuf nga koy maas kon hamza bi ca suuf lay nekk kon loolu mooy li nga xam ne moo jëm ci tey règle imlaaye bi nga xam ne moom lañ waroon a gis muy les règles de la dictée en arabe léegi tey kon boobu cours boobu rek règle boobu rek lañ gis mooy naka lañuy ñuy binde attey naka la ñuy binde hamza bu dee dafa nekk be naka la ñuy binde hamza hamza rek mais hamza boo xamante ne bokkul ak hamzatul wasli nga xam ne hamza bii lañ ko doon woowee hamzatul qat'i comme ni ñu ko gise woon mooy moom comme bu ñu nee araada ak ajmalu comme yooyu ak ilaa bi ak illaa yooyu yépp ci la illaa mooy exception ilaa mooy ver mooy à comme au au marché à la maison mooy ilaa illaa nag mooy excepté suuf loolu bokkuñu kon loolu mooy règle dictée yi nga xam ne mooy ne kon hamza bi bu ñu defee récapitulatif mooy hamza bi kon kañ laa koy bind nga xam ne du nekk hamzatul wasl mais damay def benn rëdd jël hamza bopp boobu def ko ci kawam mooy mu ne bu nekkee ci début moo bi bu dee moo nekk ci début mot bi dañuy bind kon hamza bi ci kaw alif léegi kon loolu jël gis nañ ci exemple arada lu commencé a usratun lu commencé u ila lu commencé i léegi kon loolu la léegi mu ne tamrin tamrin mooy exercice mu ne uktubil hamzata makaana lawnil ahmari uktubil hamzata makaana lawnil ahmar ñaari façon lecture moo am uktubil hamzata makaana lawnil ahmari wala mu ne kon uktub mooy exercice bi lii lañ la laaj uktub bindal xam nga uktub alhamzatu la mais ñaari moom la woon ci cosaan mais ñaari sukkoon duñu daje ci tey saakinatayni loolu mën da nekk ci arab mooy ñaari hamza daje bu naree daje rek il faut bu njëkk bi ñu dindi ko soppale ko ñu maas ko ci suuf def ko kasra loolu moo tax mu ne uktubil te waxul uktub al uktub al loolu dafa difficile te lool man da nekk ci arab moo tax kon dañuy changer kii sukkoon bu njëkk bi di ron boobu ñuy maas uktub dañ koy dindi def ko bi uktubil hamzata mu ne kon bindal hamza bi law lawnil ahmar palaasu partie bi nga xam ne c'est en rouge ci livre bi mooy phrase bi euh, mots yi di ñëw bërëb yi nga xam ne dañ ko bërëb yiñ bàyyi yépp ci kanam la début moo bi la bàyyi moo bu ci nekk début bi defu fa dara daa def rek couleur rouge léegi maas ko maas ko soit bu dee i wala a wala u ma lool rek la def après yow yaay xool ban façon Hamza nga fay dugal est-ce que Hamza bi ñu gis sànq nga xam ne bu ma ko bindee damay def alif bind Hamza bi def Hamza bi ci bopp bi laay def wala boog day nekk hamza boo xamante ne nii comme hamzatul wasli yow daal yaay xool naka ngay binde comme bindal mu ne uktubil hamzata bindal kon hamza bi makaanal lawmil ahmar palaasu ah li nga xam ne dafa rouge place bi nga xam ne dañ ko colorier en rouge mu ne kon premier mot bi mu ngi nii iznun iznun iznun za boobu daal la bu am tomb muy zaal zaal boobu iznun mooy ndigal bu ne hal laka iznun fii ma tafal mooy est-ce que am nga ndigal ci li ngay def jàngoon nañu adaatul istifham yi naka la ñuy poser question hal laka iznun fii ma tafal ndax am nga ndigal ci li ngay def loolu mooy iznun boobu mooy ndigal kon yow yaay xool ban façon bindal hamza bi fii nii idnun i boobu nga dégg bindal hamza bi foofu en rouge la ko def yow yaa koy bind beneen moo bi ci teg mooy amrun amrun mooy mbir comme la waaja waxoon euh, <laughs> imrul qays ndeysaan mooy ku yéeme kooku rek nga xam ne shu'araa'ul aljaahil shu'araa'ul jaahiliya yi mooy yi nga xam ne ay poète la ñoon anti-islamique avant l'islam di ñëw moom moo nekkoon moom moo nekkoon le meilleur poète avant l'islam di ñëw en ci wàllu littérature loolu la ñuy wax moo tax boo ñëwee mu'allaqaatu sab'a nga xam ne dañ cee dajale poète yi gi poème yi gën am doole yi gina a fort ñi dàq nekk les les meilleurs poètes de l'ère avant l'islam moom moo nekk ci kaw boo demee ci téere littérature yi adab yi yépp fi ngay moom turam moom moo jiitu set yooyu almuhallaqatu saba nga xam ne moom ci la woon ñoom lab yi ainsi de suite ñoom papaay Kamb euh, ki Kamb euh, ibn ma ak euh, Kamb kële Zuhayr da mooy Kamb bi defoon Burda bi moom baayam ci la woon mooy Zuhayr ibn Abi Salma walla Sulma Zuhayr ibn Abi Salma moom ci ñooñu la woon ci sept poètes yu mag yooyu nga xam ne araab yi ay Amr ibn Kalthum ainsi de suite ñooñu bari woon nañu mais moom mi Imrul Qaysi moom ci ñi ginoona moom lañ ne woon moom mooy moom mooy seen moom mooy seen njiit moom ci amr bi muy wax naan al ma fekk ñu tàggee ko benn mbokkam baayam la yaakaar naa fekk mu ngi nekk ci sàngara si di naan naan yu méttee après au lieu moom moom moom affaire bi kii ko touché ko touché na ko mais nee na al yawma xamrun wa adan wa gadan amrun al yawma tey jii de moom xamrun bàyyi leen ma rek ci sàngara ji ci laay lingu tey moom wa gadan suba nag amrun bu ko defee nag mu dugg nag ci mbir mi ngeen ma wax lijjanti ñi ay sama mbokk moomu ba ba ba ba jël revanche mais tey moom ay diw dee naa ak yooyu yëpp bàyyi leen ma ci sàngara si mooy al ma tey xamrun moom sàngara ñoom moom naan sàngara la xew mu ne a ah, wal xad wa wa xadan kanta suba nag amrun ci laa yëngu nag ci laay nag jublu nag ci la vraie question li ngeen ma wax ne diw diw wala dañoo assassiné sama baay wala sama mbokk moom dubara suba laa koy lijjanti mooy amru boobu. boo déggee mooy amr loolu mooy amr mooy mbir bari na nag lu muy tekki mais daal nañ ne mbir pour li gën a général lillaahil amru mbir lillaahi ñeel buur yàlla al amru mbir yëpp moom mooy dogal lu ko neex mooy def lu ko neex kon amrun léegi yow a boobu hamza boobu yow yaa koy wind ci kanam bi ci tegu udunun udunun mooy nopp ah gis nga idnun idnun ak udunun mooy bee ile bi u bee iz la bi u zu nun udunun mooy nopp xaalu huwa udun ñe yéefér yi doon wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam naan moom moom loo ko wax mu gëm ah. benn moom nitu benn nopp la dem leen rek ngeen uti ngànt wax leen ko moom bu lu ngeen bu ngeen bu ngeen de tappalee tamit bu ngeen demee rek lu ngeen ko wax moom mu gëmal leen Yàlla ne leen waaye moom udunu xayrin bu leen yaakaar ne seen caaxaan yu ngeen fi indi rek moom da koy déglu moom moom dëgg lay déglu ah te yàlla xamal na ko ndax li ngeen di wax ay kàcc la am du kàcc loolu yëpp boo ngeen xam ko udunun kon mooy nopp léegi yow yaa bind hamza bi yaa koy bind foofu beneen bi ci topp ikraamun ikraamun mooy ak bu ak mooy ak teral akramtuhu ikraaman mooy teral naa ko ak teral bu jéggi dayo mais ak teral koo gi hamza boobu yaa koy bind ufuqun ufuq mooy horizon bi horizon bi comme muñ naan al ufuqul ahmar nga xam ne comme timis gis muy rouge ak bu comme bu jëm gée timis bu nga xam ne horizon bi day commencer ufuq mooy loolu léegi yaay bind comme Hamza boobu ci ubi yow yaay bind naka lañ koy bind yaa koy def ak lun mooy lekk du manger le manger loolu tamit yaay bind ab yi islaamun mooy lislaam boobu it yaay bind Hamza bi kon loolu mooy exercice bi tey incha allahu taala pour bii di ñëw léegi nag ñu dugg nag ci cours bi nga xamante ne nii yi nii yu am solo la mais ci wàllu dictée la jëmoon tey nag ginnaaw bi nga xamante ne nii ci li jiitu gisoon nañ al fi'lu ba gisoon façon al fi'lu mooy le ba gisoon façon verbe yi am fi'lu maadi al fi'lu al maadi mooy le verbe passé gisoon nañ fi'lul mud al fi'lul mudari' mooy présent continu ñu gis tey ñu gisoon nañ tamit fi'lu amr mooy l'impératif impératif nga xam ne damay joxe ordre euh, su damay joxe ordre ne la defal bàyyil duggal génnal ginnaaw bi ñu gisee verbe yi gisoon nañ le sujet le sujet moom lañ gisoon bi weesu façon sujet yi ak sujet yëfu sujet li jëm ci sujet yooyu waxoon nañ ko bii passé tey nag ñu gis beneen partie bi nga xam ne mooy bokk ci mooy ni ñuy former phrase ndax phrase lu bari da ngay am sujet bu dee français da ngay am sujet verbe complément arabe nag waxoon nañ li ëpp verbe mooy jiitu sujet bi verbe bi ci arabe li ëpp fuuf mooy verbe bi mooy jiitu sujet bi sujet bi après verbe bi lay après complément door a tey nag ginnaaw bi nga xam ne gis nañ kon al fi'lu ba gisoon ñetti façon yi maadi mudaari amr gisoon al fa'ilu muy le sujet tey nag ñu war a gis cours bi ñuy gis nga xam ne mooy onzième cours ci ad dars yi nga xam ne moom la ñuy ad yi ñuy gis moom mooy onzième bi ci téere bi mais ñun ku yi ñu def ëpp na lii mooy ne ndax dañoo mooy bu ñu toppoon dëggintaan comme ñu ne jour bu nekk saa bu ñuy def cours dañuy topp fi mu def onze ba du dañuy jeexal onze wala jeexal bu doon loolu kon ñooy tolloo mais kon sax dina fekk ñu raw fii mais nag li am solo booy du teel a daw du raw du du du daw ba ba ba ba dootoo man dara boo àggee mais lii l'essentiel mooy di ci dem doucement et sûrement kon tey onzième cours bi ci wàllu ci ni mu tërale téereem bi di suñu quatorzième cours mooy al maf'ulu bihi al maf'ulu bihi ñu koy waxtaan maf'ulun bihi loolu mooy le complément d'objet complément d'objet kon tey moom lañuy gis tey français nag da koy wax complément direct mooy loolu ku xam kiiwu français tout dañ ko xam mais nañu ñëw ci définition wam bi mu joxe mu ne al maf'ul bihi al maf'ul bihi nuqtatayni mooy day joxe définition mu ne ismun mansuubun yadullu ala man waqa'a alayhi fi'lul faa'ili ñu waxaat ko al maf'ul bihi nuqtatayni mooy deux points comme bu may définir lan mooy manger ma def manger deux points joxe définition comme ni ngay gis ci dictionnaire yi moom noonu lay def mu ne kon al maf'ul bihi nuqtatayni ñaari point ismun mansuubun yadullu ala man waqaa alayhi fi'lul faa'il wala man waqaa alayhi fi'lul faa'ili mu ne kon maf'ulun bihi mooy ismun tur lay doon boo xam ne mansuubun boo xam ne dañ koy nasab nasab mooy loo xam ne fatxa lañ koy maase moo xam fatxa boo xam ne dañ koo tanwin wala daal mu nekk fatxa noonu benn bi rëdd bi comme mu ma ne tufaaxa at tufaaxa ta ta boobu loolu mooy mansuub mu ne loolu lay nekk mooy dañ koy mansuub nasab yadullu tur la boo xam ne dañ koy nasab mooy fatxa lañ koy maase yadullu ala day tegtale lan lay kan lan lay tegtale ala day tegtal man waqa ki nga xamante ni moom la dal fi'lul fa'ili jëfu ci jëf mooy day kon maf'ulun bihi mooy ne moom tur lay doon mooy complément bi complément mooy tur lay doon boo xam ne moom day indiquer ki nga xamante ni nii action wu waa ji ci moom la dal bu ma nee Moodu dóor na mbaam mi léegi mbaam mi lan la moom moodu mooy ki jëf-jëf ji mooy alfa'il dóor na mooy verbe bi mooy alfi'lu mbaam mi mooy maf'ulun bihi ndax jëfu muy dóor ci kaw mbaam mi la dal loolu la lay wax jëfu moodu muy dóor bi ci kan la dal ci mbaam mi kon mbaam mi moom lañu jëf-jëf ji ki ñu jëf-jëf ji kooku mooy maf'ulun bihi foog naa leer ma léegi kon baax na mu ne kon exemple mu ne ra'ayna al muallima loolu mooy exemple bu njëkk bi mooy ra'ayna gis nañu al muallima maître bi jàngalekat bi kan lañu gis ra'ayna ci biir ay ra'ayna fi'l fa'il la mooy ay bi mooy fi'l bi naa bi mooy fa'il bi gisoon nañ ko ci damir yi nga xam ne dañuy nekk sujet naa mooy ñun lan lañu gis ñun kan lañ gis al muallima kon ñun suñu gis ci kan la dal ci maître bi kon maître bi mooy complement d'objet direct mooy maf'ulun bi deuxième exemple mu ne la nag fii mu def bayna qawsayni mooy entre parenthèses ismun zahirun al muallim ma gis nga niñ commencé ma mooy mansub waxul ra'ayna al muallimu waxul ra'ayna al muallimi mais ra'ayna al muallima ndax bi bihi loolu lay doon mooy il faut ñu maas ko fatha mooy mansub mu de muallim bii nag muy tur bii muy maître maître bi ismun zahirun tur la bu feeñ mooy da koy gis bu dee luñ bindal da nga koy gis bu dee luñ wax la da koy dégg ndax dama ne ra'ayna noppi ma ne al muallima nga dégg ko mu leer mu ne kon gis nga tur bi da ko dafa leer da ko dégg ñu ne ko waaw kon baax na ñan jàll ci beneen exemple mu ne beneen exemple bi nga xam ne maf'ulun bihi tamit dina ko nekk mu ne ra'aynaahu ra'aynaahu mooy on l'a vu wala on l'a aperçu ra'aynaahu mooy on l'a aperçu j'ai vu quelqu'un bu ma nee j'ai vu quelqu'un quelqu'un mooy ki ma gis kon kooku mooy complément d'objet direct kon da gis ne mu ne ra'aynaahu mooy tudd ma kan naa gis li ma xam rek mooy góor la bu jigéen ndax bu doon góor jigéen ay ra'aynaaha gis nañu ko moom jigéen ra'aynaahu xam naa ne góor la xam naa ne du ñu ñaar xam naa ne kenn la mais xaw ma kan la mu ne na nag hu boobu noonu ra'aynaa mooy fi'l fa'il mooy sujet bi foofu la nekk ak verbe bi hu boobu nag mooy complément d'objet direct bi mooy maf'ulun bihi mu def na bayna qawsayni mooy entre parenthèses damir mu ne fii nag contrairement ak exemple bi ñu gisoon muy ay ra'aynal muallima nga xam ne muallima dama ko wax mu leer nga dégg ko bu ma ko bindee nga gis ko nga xam ne dafa leer mu ne la nag cette fois-ci ci exemple bii muy ra'aynahu melul ni bële ndax fël bii nii complément d'objet direct bi moom damir la gisoon nañ façon damir yi ay ra'aynaahu yooyu ci lañ woon darab darabtuhu darabtuha darabtukuma ainsi de suite yooyu yooyu noonu kon mu ne hu bi damir la mooy comme damir yi gisoon kon mooy mafulun bihi mën na nekk tur bu leer comme muallima darabtu ximaaran dóor naa benn mbaam mbaam dafa leer ci biir ximaaran akaltu laxman damaa lekk benn dama lekk yàpp yàpp dafa leer mais bu ma nee akaltu huu mooy lekk naa ko huu boobu mooy damir la mais mooy maf'ulun bihi léegi loolu la léegi nag mu ñëw ci beneen partie bi nga xam ne ba léegi ci maf'ulun bihi mu ne la nan lañ koy i'rab i'rab mooy analyse comme ni ñu ko gisewoon ci fa'il mu ne day joxe ay exemple pour wan la naka laay analyser phrase boobu buñ ma joxee benn phrase ndax analyse moo lay dimbali ci boo gisee nga mën li nga jàng nga man koo appliquer bu ma déggatee ci alxuraan ñu ne tabbat yadaa abi lahabin wala ara ayta alladhi yukazzibu bid diini wala nga ne wa al wa wa wa jaa ixwatu yuusufa ainsi de suite mooy bu ma gisee bi ay phrase wala mu ne wa qaalat imraatul azizi ainsi de suite mooy bu ma phrase bu ma gisati rek damay mën a ne ah lii mooy sujet lii de sujet la lii verbe la lii complément d'objet rek loolu la analyse di jariñ di jariñ moo tax ñu lay wax nga analyse moo tax muy bu paree ci définition yi dalay wan naka lay analyser kon mu ne exemple pour analyse qaraa rashidun kitaaban qaraa rashidun kitaaban qaraa mooy jàng na mooy liir na rachidun tur la mooy rachid kitaaban mooy benn téere mooy rachid jàng na benn téere rachid liir na benn livre liir na arab nag danaan liir na rachid téere liir na rachid téere liir na rachid benn téere bokk liir na rachid benn téere noonu lay waxe li ëpp noonu lay waxe ndax léeg-léeg dina am comme niñ koy gisee après mubtada nga xam ne sujet bi day nekk ci kanam wala mu nekk jumla ismiya boo xam ne verbe boo xam ne nominal la phrase nominale lool day am mais phrase verbale yi ñu ëpp kon ñu ñëw ci analyse lii mu def qaraa jàng na rashidun rashid kitaaban benn téere mu defal la benn waaxit mooy un ci suufu qaraa mooy loolu lañuy ñuy njëkk analyser mu ne la bu may analyser qara'aba dama naan fi'lu maadin verbe la boo xam ne de dañ ko conjuguer au passé mabniyun dafa nekk lu ñu mab ni waxoon nañu ko bi ñuy gis al mu'rab wal boobu nga xam ne da ko laytaayaloon al mu'rab wal mabni nga xamante ne ni mab ki mabni kenn du ko tanwin mooy du am duñ ko doubler mukk maas maas biñ koy maas ci fin bi kenn du ko doubler moo tax mu ne xara ah ah mu ne mabniyun fi'lu madin la mabniyun deux bi mu def isnayni mooy rashid mooy comme rek ay kii day def un mooy équipe bu la neexoon nga bindaat xara a def deux points def fi'lu madin bind rashid bindaat rashid def deux points ne fa'ilun mu ne fa'ilun marfu'un bi dammati mu ne fa'ilun sujet la mooy rashid sujet marfu'un boo xam ne dañ koo rafan bi dammati ci damma mooy dun nga dégg dun du lool damma lañ ko maas trois mooy salaasa kitaaban bu la neexoon nga bind kitaaban def deux points analyser mu ne maf'ulun bihi mansuubun bil fatxati maf'ulun bihi mansuubun bil fatxati mu ne kon kitaaban maf'ulun bihi complément d'objet direct la man mansuubun bil fathati boo xam ne dañ koo maas ak fatha ban mooy tanwin lañ ko def mais fatha la ba léegi fat fatha buñ tanwin loolu mooy analyse bi léegi kon noonu la ñuy analyser loolu mooy dalay permettre ngay appliquer li nga jàngoon pas da ngay ñëw à chaque fois rek ndax boo ko dul def li nga jàngoon day naaw moo tax même boo toogee romb nii wala nga jënd benn benn kii ñu jaay la benn affaire nga gis flacon bi ñu bind ci arabe benn côté man nga wala neexee nga liir bu dee maas nañ ko en général nag ñoom duñu ñu ko maas day naqaree liir pour l'instant mais boo gisee lu ñu maas wala ci alxuraan wala ci xadiis nga ne waaw kon lii mooy sujet lii mooy verbe lii mooy complément d'objet direct kii mooy ki jëf lii mooy li jëf mooy action bi lii mooy li jëf li action bi dal ci kawam muy jëf ji dal ci kawam mooy complément d'objet direct mu ne beneen phrase pour analyse qara'ahu rashidun qara'ahu jàng na ko rashidun rashid mooy boo seetloo palaasu kitaab kitaaban bële la def hu ndax arab bu la neexee ngay bañ di à chaque fois di tudd ki ngay tudd moo tax bu la neexee nga ne mu ma ne hal ra'ayta Muusa al ndax gis nga Muusa tey ma ne naam ra'aytuhu waxuma naam mooy waaw ra'aytuhu gis naa ko te pourtant bu ma ne woon naam aytu Muusa dara nekku ci mais Muusa laa dindi placer fa hu mu nekk place am ndax mooy jigéen góor lay lay jël place am bu doon jigéen buñ ma nee hal ra'ayta zaynaba fil maktabati fi sabaaxi hal ra'ayta ndax gis nga zaynaba zaynab fil maktabati ci ci ci bureau bi wala ci ci ci ci ci bibliothèque bi Euh, fil maktabati ci bibliothèque bi fi sabaax ci suba gi bu ma neexee ma ne naam ra'aytu Zaynaba fil mooy reprendre li mu waxoon naam ah kay ra'aytu gis naa Zaynaba Zaynab fil maktabati ci bibliothèque bi fi sabaax ci suba gi bu la neexee nga ne naam naam rek bu la neexee sax nga yem foofu mooy waaw wala nga ne moo tax waa safara hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan mooy ba waa àjjana naan leen ñun moom wajat naa maa wa'adana rabbuna haqqan ci suuratul a'raaf ñun moom li ñu suñu boroom digoon fekk nañ ko mu nekk dëgg mooy gis nañu ko mu nekk lim ñu waxoon mooy bu ngeen ma jaamoo ba ñëw ci xéewal ngeen di dëkk gis nañu ko yéen nag waa safara yéen lañuy laaj hal wajadtum maa wa'adakum rabbukum ndax ndax jot ndax ndax ndax daj ngeen li leen seen boroom digoon muy dëgg ndax daj ngeen ko xaalu ñu ne la am ndax safara comme que moom moom ay coonooy neen la doo te ku nekk ciy coono du bëgg wax ju bari moo tax am rek lañuy wax waaw mu jeex alors que ñi nekk ci xéewal dañuy bëgg mooy dañuy bànneexu ci wax kook koox surtout di wax wax ñoom da dañ ciy am bànneex comme li yonent yàlla Muusaa alayhi wala nabiyina afdalu salaatu wassalaam waxoon bi ko yàlla ne wama tilka bi yaminika yaa Muusaa waa Muusaa lan moo nekk ana lan moo nekk ci sa ci sa main droite li nga téye mooy la li nekk ci sa main droite lan la neewu ko rek aw yat la mu jeex xaala mu ne hiya asaaya moom de li ma téye de mooy sama yat wi atawakka'u alayha wa a biha ala ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra xoola rek tontu bi ni mu guddee ndax moom ci xéewal di déglu suñu boroom di waxtaan ak moom xéewal gi ngay nekk alors que boo nekkee ci coono wax ju bari doo ko bëgg moo tax waa safara ñoom naam rek lañu wax waaw kon naam tamit man nga ko mooy bu ma nee hal ra'ayta zaynaba fil maktabati fi sabaahi ndax gis nga Zaynab ci bibliothèque bi tey ci suba bu ma neexoon ma ne naam waaw mu jeex mais bu ma neexee tamit ma ne naam ra'aytu Zaynaba fil maktabati fi sabaahi reprendre li wax waaw gis naa Zaynab ci bibliothèque bi tey ci suba ci suba gi mais bu ma neexee ma ne beneen façon bu ma mën a tontoo naam ra'aytuha comme que nag jigéen la bu ma neexee rek ma ne waaw gis naa ko ko jooju mooy aa loolu moom lañ am ci qara'ahu jàng na ko wala liir na ko Rashidun Rashid léegi mu ñëw ci analyse mu def waaxid mooy ci suufu qara'ahu def deux ci suufu Rashid mooy noonu lay kii bu la neexoon comme li nga def qara'ahu def deux points dugg ci analyse mu ne qara'a mooy day booy analyse nag da ngay décortiquer léeg-léeg comme qara'a hu da ngay gis ne ñaari affaire yu bokkul la mooy qara'a mooy verbe bi hu bi complément d'objet direct kon da ngay fexe décortiquer da nga naan qara'a fi'lu madin mabniyun qara'a de verbe au passé la boo xam ne dañ koo nii mooy kenn du ko tanwin nga ne huu bi deux points bi bihi damirun mabniyun huu bi nag moom maf'ulun bihi mooy complément d'objet direct te moom damir la boo xam ne moom it kenn du ko bi nga jàll ci beneen bi Rachid deux points fa'ilun moom sujet la marfu'un bi damma boo xam ne dañ ko rafaa mooy damma lañu ko maas te bii tanwin bi loolu mooy analyse bi léegi kon mu neel nag kaay nag ma jox lay exemple yoo xam ne exercice boobu tamarin mooy plurielu tamrin tamrin mooy un exercice tamarin mooy des exercices kon mu jox lay exercice mu ne bayyinil maf'ul bihi thumma dbut xarakata maa lawnuhu axmaru bayyinil maf'uula bihi thumma xarakata maa lawnuhu axmaru mooy leeralal mooy comme li ñu waxoon sànq bayyin al la woon mais ñaari sukkoon duñu daje ñu dindi bu njëkk bi def ko ni bayyinil maf'uula bihi mu ne leeralal waneel al maf'ul bihi complément d'objet direct bi mu ne nag bul yem rek ci ne lii mooy complément d'objet direct bi summa but boo paree na nga takk mooy na nga wone na nga na bu leer xarakata maa lawnuhu ahmar li nga xamante ne nii nag moom moo nekk en couleur rouge moom lañ def en rouge ci ci kii bi nii ci téere bi nii nga xam ne day am day bind phrase bi fin mot bi nga xam ne sujet la walla complément d'objet direct sujet yi complément d'objet direct bi fin mot bi comme bu doon bala kitaabun ba boobu rouge la koy def du ko maas après nag lu rouge loolu la na léegi ginnaaw boo nee lii mooy mafulun wii mooy complément d'objet direct léegi maas ko loolu la la wax mooy su madu but xarakatamaa law nu ahmar ahmar ginnaaw gi na maas nanga bind na nga takk mu leer na ko na ko leeral li nga xamante ni nii hein couleur rouge la yor mu kon ñu dem première phrase wadaa sa'i duma ko wax nag ndax mu ma ko waxee mooy bu du wax fin bi ndax bu ma waxee dama naan rek daal daal mooy lettre dala ndax bu ma ko waxee ñu xam lan la wadaa sa'i après mu def daal boo xam ne day taqaloo ak ayi bi sa'i daal daal ñëw alkitaa après baa ñëw kon wadaa sa'i après daal alkitaa baa ñëw baa lettre baa léegi yow yaay xool waxu la nag sujet faut bien faire attention mooy waxu la ne xam nga phrase bi am na sujet am na complément waxu la ne nga maasal ma sujet bi waxu la nga wan ma sujet bi complément d'objet direct la la wax nga wan ko ko te boo ko wanee mooy dum kon dangay def mooy danga koy souligner wala rek boo ñëwee bi nga maas boo ko souligner wul rek bi nga maas dina ne kon kii bi mu maas la jàpp ne mooy complément d'objet direct kenn waxu la nga maas sujet xam nga sujet kenn maas kon bul maas sujet maasal complément d'objet direct kon mu beneen bi phrase bi aka lu dajaaja après lettre ta ta marbuta ta bu tëyu akalu dajaaja après ta ñëw taqaloog jabu mujj bi bi ñu tegu yaqulul musli yaquulul musli après miim ñëw taqaloog li boobu yaquulul musli lettre miim ñëw alxa alxa après xaaf ñëw xaaf boo xam ne dañ koo shadda yaquulul li lettre miim ñëw xarafu miim alxa après lettre xaaf ñëw boo xam ne shadda lay nekk léegi yow yaay maas yaay xool ban mooy complément d'objet direct ci bu ma liirul rek mooy fin yooyu la la moom la def en rouge yi ma naan lettre mim ak lettre xaaf yooyu la def en rouge yooyu ngay wane ne ana ban ci yi moo ci complement d'objet direct ak bu nekkee complément d'objet direct bu ma nee bii la ba pare nan laa koy maase maa koy maas phrase bi ci tegu uk tub uktubi dar uktubi dar après lettre siin ñëw uktubi dar lettre siin ñëw siin boobu yaay xool noo koy maase ak tamit ana lan mooy complément d'objet direct ci phrase bi qaraa mooy beneen bi dernière phrase bi qaraa rashi qaraa après lettre daal ñëw alkitaa après lettre baa ñëw summa wadaahu qaraa rashi après lettre daal alkitaa après lettre baa summa wadaahu léegi boobu yaay maas xara arashi lettre daal boobu yaay xool est-ce que boobu wala alkitaa lettre ba bi ñëw ñaar yooyu ban moo ciy complément d'objet direct wala yi ji ak li ci topp tamit summa wadaahu ana fan la complement d'objet direct bi te boo nee bii la après nga maas ko loolu mooy premier premier exercice bi bi ci mu ne rakib jumlatan bil kalimaatil aatiyati rakkib jumlatan bil kalimaatil aatiyati rakkib mooy formel jumlatan ab phrase forme une phrase ci baat yi nga xam ni al aatiyati ñooy dikk mooy yii di ñëw nii yi mën a bëgg limal mooy kon formel phrase boo xamante ni nii ci baat yi di ñëw ngay sukkandiku kir ngir nga defar ma ak phrase mu ne phrase baat yaa ngi sikki nan al abu mooy loolu ay moo mooy bu ma wax taqaloowul ak bi ci des mooy moo yii nii comme bu ma ne la woon acca jëlal bindal Joseph moo yi may wax créé nag ma ci formel benn phrase en français ma ne va va après ma def l'école après ma def a accent après ma def yuusu xam nga loolu ku xam français doo ma ne loolu dañoo taqaloo mooy baat yooyu dañoo bëgg baat yi après yow yaay xool nan nga leen di tëgge ci seen biir ngir nga indi phrase loolu la lay wax fii mooy ne kon moo mu wax bul jàpp ne dafa kolo kolo woog bi ci tegu déedéet kon jàppal dane la nga former ay phrase mais est-ce que samay phrase yi samay mooy bopp laay mu a déedéet moo yii ma lay jox moom ngay jël comme ni ma wax sànq ay va lekkool a yuusu loolu noonu après ma lay la kon da nga naan yuusu va à lekkool xam nga loolu laa ngay wax en français léegi yu mel noonu la fii kon mu ne la sikkiinan mooy moo bu njëkk bi al abu sikkiinan duma ko duma ko wax nag en wolof ndax bu ma ko waxee en wolof daa mel affaire bi day leer bu ñu koy corriger ñu wax ko sikki nan wala waa daj ko wax mu gina a pour gën a yombal mbir mi sikki nan mooy dabbuus dabbuus sikkiin mooy dabbuus mooy paaka al abu mooy bàyyi père waa père église mais bàyyi bi la jur papa al abu beneen moo bi faqataa mooy mu dagg coupé tranché beneen kii bi moo bi axada mooy jël na beneen moo bi allah mu wala allah mi wala allah ma yow yaa xool mooy abu tamit loolu la abu wala abi wala abu yow yaay xool al abu wala al abi walla al aba ma la ko wax yaay xool allaxma mooy yàpp wi kon sikkiinan paaka al abu wala mooy baay père faqataa mooy mu dagg axada mu jël jël na allaxma wala allaxmu wala allaxmi mooy yàpp loolu mooy kon exercice boobu beneen exercice bi mu ne ak mil mottalil looy mottali deux mu ne lii ngay mottali isma mu def ay pointiers mooy isma mooy déglul isma mooy damay joxe ordre comme mu ma ne benn waay toog ñuy déglu lu am solo am xale buy buy buy mbel mbeli ci wet mën a ko yaa Mahmoud isma mooy e Mahmoud déglul voilà mooy isma isma mooy déglul léegi mu ne kon mottali lii isma mu def ay pointé après isma yow yaay mottali lool loolu yaa koy mottali mooy yaay xool lan nga fiy def moo xam mooy bu ma nee la déglul comme bu ma nee naa déglul Moodu wala ma ne la déglul Ceerno wala déglul Biraay Ibrahim wala yu mel na wala déglul rajo bi ainsi de suite yow yaay mottali fii loo fi mottali isma ay point yi yaay mottali foofu beneen phrase bi bi nga xam ne damaa war a mottali yaa war a mottali foofu pour exercice bi xafarallaahu xafara jéggal na allaahu buur yàlla ay pointillés mooy ñëw après allahu léegi yow yaay xool loo fay def loolu mooy exercice numéro lan 3 ci exercice ensemble d'exercices yi quatrième te mooy dernier bi mooy aarib maa lawnuhu ahmaru aarib mooy conjuguer non non analyser maanaam israf mooy isrif buñ ne as-sarf euh, israf mooy loolu mooy nga def sarf mooy conjugué mais ñu nekkuñu foofu ñun ci li ñu nekk mooy i'rab mooy nga analyser ci loolu lañ nekk kon mooy bu ma ne la woon sarrif boobu mooy defal sarf euh, mais arib mooy analyser olie de israf mooy ma ne la woon sarrif loolu mooy analyse mooy conjuguer alors que arib mooy ah mooy kii nu mu tuddati non mooy analyser alors que sarif mooy conjuguer kon aarib mooy analyser maa li nga xam ne lawnuhu couleur am ahmaru en rouge la nekk mu ne kon léegi analyser ma li nga xam ne en rouge la li nekk en rouge dinaa ko wax laqiitu en rouge la nekk laqiitul muallima ñaar yooyu yëpp en rouge la laqiitu al muallima ñaar yooyu en rouge la kon da ngay analyser deux yooyu deux yooyu fa fa bi am en noir la ko def fa bi rek ka ci noir kon mooy li ci des lépp da nga koo war a analyser fa bi rek ngay dindi laqiitul muallima fa akramtuhu laqiitu daje naag al professeur bi j'ai rencontré le professeur walla le maître et je lui et je l'ai honoré je l'ai honoré loolu mooy akramtuhu laqiitu daje naa almuallima maître bi fa fa rekk ci ñuul moom rek nga dul analyser li ci des yëpp da nga koy analyser kon laqiitu almuallima fa bi dindil akramtuhu ma teral ko kon yooyu lii ngay analyser loolu mooy exercice bi pour tey xam naa fi la ñu yem insha allahu taala bii di ñëw nag cours bii di ñëw nga xam ne lépp ñu ngi war a gis kon bii di ñëw ismul ishaarati ismul ishaara lu am solo la comme niñ koy gisee incha allah bii di ñëw mooy mooy may permettre moom la ñuy wax de le démonstratif en français bu ma nee sept élèves cette maison ce gars cette maman ce papa ainsi de suite wala C avec C ces arbres mooy garab yi ainsi de suite loolu mooy ismul ishaara incha allahu taala moom la ñuy gis nga xam ne loolu am solo la ci langue bii di ñëw incha allah wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa salaamun alal mursaliina walhamdulillahi rabbil aalamiin